mooy yi ngeen xam ne moom ngeen am loolu nangeen ngeen ko respecté Allahu akbar moo tax Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii eh, ci la nekk xalifa neewul jombul ne xamoon na ko yëgoon na lool mais neewul ba hakim moom neewoon na du laaj kenn kon du ma ko proposer sax li nga xam ne loolu moom mooy alalam bi nga xam ne dafa daf koo jagoo daf koo daf koo yelloo ci alal yi ñuy séddale na mooy yow jiit bi même boo gisee nit ku mel noonu koo xam ne dafa jël engagement ne man moom dootuma laaj kenn dara mais nga am loo xamante ne yow yàgg ko war a jox muy àqam boo yor yow mënoo baalawu ci loolu téye ko lekk ko ñuy wax nga ba sawaay ndax joxoo sawaay non non non parce que sawaay nee na moom du laaj kenn jël na engagement day dee da nga ko jox loolu moo tax Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu jiit noonu la waaw léegi boo ko proposé nit que ne ko sa àq ngi léegi nag mu bañ bu boobaa surtout nga def li Seydina Omar def waaw ngir leeral ngir dàq tuuma ngir ñi nga xam ne xamuñu parce que ñi xamul dañu naan kii xoolal xalifa bi wala président bi wala njiit bi wala xoolal ni muy jële àqu sawaay rek tooñ ma ko xam nga ne mu ngi nii du ko jox dara gis nañ ñi ku nekk mu lay jox waaye moom du ko jox dara nàngam ak i nàngam te loolu lépp teguñu ko ci xam-xam de waaw teguwul dara teguwul ci xam-xam xamuñu ni dem moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab ta'ala anhu wa moom mu woo mu mu mu koy jox mu bañ mu de declaration ci nit ñëpp ngir ñu yëg yaa ma'shar al-muslimin la transparence ushidukum ala hakimin anni a'ridu alayhi haqqahu alladhi qasama Allahu lahu fi hadha al-fay'i fa ya'ba an ya'khudha ha mu ne yéen boo leen julit ñi maa ngi leen di seedeloo ci kaw hakim que ne maa ngi koy jox li nga xam ne yàlla moo ko séddale jox ko ko wàllam waaye mu bañ koo jël ndax lan ngir dàq tuuma waaye ngir ngir eh, ki nga xam ne xamul ah ki nga xamante ne nii xamul yow bul ne bon man de toute façon li may def sama diggante sama borom la sama borom xam na ne man euh, moo tax may def tant li nit ñi wax sama yoon newu ci déedéet déedéet. jullit bu roy yonent may saa saa ak saxaaba bi def loolu mooy yow sa mbokku jullit da ngay fexe mu bañ a dugg ci ay tuuxi doona ndax yow. muy bañ a dugg ci ay jiw ci bàkkaar ak ay njort yu ñaaw ci yow te yow yaa ko waral sa doxin la non mooy waaw ñu ngi ñaaw ci yow ndox te lool ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ ko jëlee bi nga xam ne ki lay def i'tikaaf sayyidatu yo bint Huyay ibn Akhtab daal di ñëw muy soxnaam seet si ko ci jàkka yi yonent bi sallallahu alayhi ñëw ba ci buntu jàkka ji ko génn di ànd moom di dox ba ci buntu jàkka am ñaari saxaaba yu romb gis ko bi ñu xoolee gis mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek ñu continuer mu ne leen ala rislikuma ala rislikuma passé le pas mu ne leen taxaw leen innaha safiya ne kii ndaw ma taxawal mooy safiya ñu ne ko mais yeneen tooy sa sa mu ne waaw da inna inna ash-shaytana yajri min ibn adama majra ad-dam non <laughs> ne leen taxaw leen kii ma taxawal mooy safiya la <laughs> <laughs> ne ko mais yeneen ñun nan la ñuy amee njart koo xam ne ku ñaaw la noonu ah <laughs> ah yeneen tubaab saa saa ne leeral affaire boobee waaw innama hiya Safiyya bint Huyay ñu naan ko subhaanallah ya rasulallah mooy nan la ñu mën a amee njort bu ñaaw jot <laughs> ah jërëjëf mu ne leen inna shaytaana benn bi yajri beneen bi yablughu min al-insaani mablagha ad-dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'an ndax seytaane day daw ci dooreetu doomu aadama mooy ci yaramu doomu aadama ci euh, euh, ween yi nga xamante ne mooy daw yi nu deret waaw beneen bi mu ne yonent seytaane day jote doomu aadama bi di deret di joti ci doomu aadama bi nga xam ne foo nag lépp deret la muy yar sar-sar yi noonu la seytaane dawal ci yaramam wa inni man rasulullah sallallahu alaihi wasallam xashitu damaa ragal an yaqdhifa mu daal di sànni moom ci jubam yi fii qulubikuma moom seytaane ci seen xol shay'an dara ba ngeen am njawr njoow njott bu ñaaw ci rasulullah ndax loolu buñ ko defee torox waaw jullit bu am njott bu ñaaw ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di nga torox wallahi mu la yàlla répété wul après nga tuub laata ngay kii génn la ci loolu da ngay torox xam nga yeneen tuwaay saa saam neewul ba ñoo ah ñoo xam ah de toute façon man sama soxna la léegi c'est leur affaire léegi non non non non non non non loolu lii mooy responsable Seydina Omar nag ni'mal mu'allim wa ni'mat tilmiz waaw est-ce que jàngalekat bu mag bi di yeneen tuwaay saa saam waaye est-ce que ki nga xam ne mooy élève bi di Seydina Omar radiyallahu anhu ku nekk ci ñun nag nii nga war di doxaleeg sunna yeneen tuwaay saa saam waaw. nga toog gars yi nga xam ne lii nga def mën naa indi ay dut ci ci xolu nit ñeeg xolu nit ñeeg ñuy wax ak yooyu bi mu leen di jurali bàkkaar bul taxaw naan ñoo xam tant pis ah de toute ñoo ci alko déedéet da war a nekk mafaatiixu xayr yu yàlla yi ñuy ubbi buntu yiw yi caabi yi buntu yiw yi ci nga war a bokk waaw li ëmbil jaan yiw noonu lañ nga leeralal leen léegi boo leen leeralee ku continuer ci doon continuer moom kooku mooy euh, euh, nga xam ne kooku halaka ala bayyina quoi moom dafa alku teg ko ci fekk lu leer dikkal na ko waaw waaw kooku dafa alku fekk moom daa am lu leer lu ko dikkal mu alku mais yow bul taxaw jur li nga xam ne mooy ak alcool waaw waaw loolu moom bu ko def waaw loolu lu ama am solo la moo tax Seydina Omar radiyallahu taala anhu wa ardaah daldi def lii doxale lii ne leen ala eh, eh, ne woo wax yaa ma'shar al muslimin loolu njiit bi noonu la war a def il faut yenn transparence da ko laaj bul bàyyi di xuumtoo ay affaire ndax loolu day indi day semer doute waaw day semer doute foo jaar tudd léegi seytaane dina am lu dugal ah gars yi liñ nar non gars yi waaw gars yi suñu ndax ñu kese lañ bëgg nangam ak nangam alors que amaana boo leeraloon affaire bi te tamit ñu xamee la dëgg bu dee koo xamante ni façon kàcc kat nga njiitu kàcc kat nga loolu ça ne veut rien dire après du jariñ dara waaw parce que gars yi de façon ayaan moom saa yi moom mais lii mooy Seydina Omar radiyallahu anhu taxaw wax ak ñoom te Hakim a ngi toog mu ne ñu ne ko mu ne leen Hakim mii de ngi yóg nii. dama koy jox ak xam bi nga xam ne yàlla ko jox waxoon nañ ko bii paas loolu leen lañ ci jànge mooy njir bi na nga xam ne lépp looy defal askan wi li ngay defal jaamu yàlla yi du yow du ci sa tur non non ndax boo fi newul woon keneen ku baax ni yow newoon si moom itam loolu la waroon a doxe yow du sa carcasse moo am solo li ngay def infrastructure yi ngay defar euh, euh, réew sàngam da ngay gis suñu réew yi ñuy sanctionner ay région parce que opposant bi dina mag fa la nekk wala moo moo moo jiite mairie bi wala moo jiite nangam ak nangam ngir wan gaa yi ne moom jarul ngeen koy jox réew mi wala moom kiiwul ñu koy sanctionné ci kàllu côté budgétaire ay yoo xamante ne nii ndax waroon nañ koo defal région bi kenn du ko def bàyyi mu dala mu délabré ngir ñu mën a jouer ci loolu ngir élection bu ñëwee wala ñoom seenu way di des xoolal ñooñu yées gi ñu yées xoolal ne ce cynisme là ce cynisme là te nii la ñuy dunde wallahi waaw région délabrée nga xam ne dara amu fa chef lieu de région boo xam ne dara du hôpital bu baax du dara te gars fi ñu ko teg mooy gars yi ah dañuy gars yi ay opposants lañ ah da am na ñoom man ah waaw kon nag dinañ ko di dinañ xam voilà makkale leen waaw bu ñuy def ay kii infrastructure ñu teggi leen waaw réfection des hôpitaux yi fi ñu teggi coono bu métti waa réew ma waa gox boobee di ko jànkonteel lu tax parce que benn opposant parce que yow yaay monsieur le président la fi nga nekk ci kaw suuf nit ñi di dox waaw di dox di nekk palais ba nga ne woon wala gouvernorat ba nga ne woon li nga xamante ne ne woon waaw kon nag affaire yi yenn yi da koo jaru quoi lii ñoo ñu yonent bi saa saam yar mais waxoon naa la ñun ñoo ko def waaye. ñoo jël suñum réew di ko ñoo xamante ne nii jaruñoo dénkum mbaar parce que lu tax loolu <laughs> parce que ñun noonu lañu inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim borom bi neera duma xoppi la ne ci ay ñun mbaar bek fekk ñoom soppuñ la ne fa ñoom waaw ku ci jot ci ñun individuellement tu es un trahir man illa man rahima rabbuk lu dul lu ku yàlla yërëm ci ñun ñun ñëpp ay trahir man lañu waaw waaw ki dàq trahir nag mooy sëriñ bi moom moo yées moom moom ndax moom daa tafu gëm yàllay gaay la tafu depuis loolu moom moom jëlum fu xuuxu xanaa déggoo li la Bamba wax radiyallahu anhu li ñu am ay këpputal lañ kooku moo dàq trahir di dajale alalu taalibe yi lu ñu ñàkk jox la seen jox ñu lay jox waroo leen yàlla di leen wan sa bopp ak sa famille ngir ñuy gën a dagg ci yéen man kooku mooy le grand plus grand trahir man <laughs> te mu ngi nii toog gars yi ko siyaara ka ba euh, euh, taas barke naan dañuy taasu ci barkeem ci mboole bërëb boobu la barke <laughs> trahir man moo nekk prix taalibe nga gis tool yi daf bu nekk rek ba nga nekk yaa nga fay trahir comme ni ma la waxoon jëlal say ko menuisier amul <laughs> nekkoo di ko woowa ka kii mu ne la yow ñu ne suba la buñ la nee suba la affaire bi dañoo jël ci ko nga bàyyi bañ ne suba la seet gi nga ñëw wallahi tu vas mordre la poussière ah waxoon naa la jëlal say ñaw jox ko tayer naan tabaski di ñëw wala kii bii di ñëw aywa mu ne la bàyyi ba suba nga ñëw te demoo fa di wootee ka laaj bi kii booy ñëw di xam booy ñëw lay fàttaliku ne yow amoon nga fi piis maçon bi noonu benn kër bu kenn du def benn maçon defar. loolu daanaka doo ko gis ku fa nekk ñëw nga trahir waa ji mujj mu résigné ñëw jàpp ka nga xam ne jàpp moo fi waaw ñeneen ñi bule na leen xam na ne ku mu bule jële fe sax kam day mujj sax ni rëccu kam fi tegoon ke fi fi jële woon tàkku yées la mu mujj kii moo li liggéey yu du baax mooy de immeuble yëpp wadd kooku du ñuy trahir man waaw jaaykatu bant bi mu ñëw ngay jëndi poutrelle mu daal di jël yi nga xam ne côté yi nga xam ne défaut yi mu dugal ko ci biir ba kenn du ko gis waaw boo demee ba ba tekki ko ba war a teg bant yi war a defar sa seng yu gis ne yu bari dafa am max dafa yàqu waaw kooku lu trahir man mais trahir man la nga ñëw bu dee waa ji xam ne na xamoo or mu lay xoye yoo xamante ne naan la gisoon yu or pur la waaw nga ñëw dënd ko ndekete yoo waj gu ñu mel noonu la guñu guñu guñu guñu guñu guñu cuub la kooku lu trahir man ëskay phobie yi nga ñëw di wecceeku gaa yi jox la phobie yu bari dugal ko ci biir toog te kooku ñu wax ko kurum lay yor waaw di woote woo ci tarixa bu ma neex wala man ibaadu la lay wax mais trahir man la ak trahir man la waaw jàpp ko foofu jàpp ko foofu jàpp ko foofu chaque échelle bi mu nekk mu fay trahir li mu man kon nag bu leen ci leen gën a ma trahiré mais jaana dellu ca booy booy ba kete ket <laughs> waaw parce que tamit ku fi nekk rek bés bu ñu mérité am Umar ibn al-Khattab wallahi borom bi dina ñoon dil Umar ibn al-Khattab waaw waaw wow ñi nga xam ne dañoo doy lu woon alors saxaaba yi ñu ne année daa commencé woon juste après mu commencé di di di wëlbatiku ci waa Banu Umayya loolu après mais juste après bi nit ñi delloo seen bopp te jamono yooyu yàllaa leen ñoroon mais bi gaa yi commencé nar a yàq borom gis ci xolu nit ñi que ñii dëggoo leen ñor mu ëndil leen Umar ibn Abdul mu ñëwaat tegaat lépp ci lay gi wallahi waaw ba gaa yi dañ doon génne nit day génne sarax di ko joxe du gis ku ko jël qad aghnaa Umar an-naas radiyallahu Omar ibn Abdul Aziz ibn Marwan wallahi qad aghna an-nas teg na nit ñi doy na kenn soxlaatul dara ba dañuy génn ay doo di ko joxe kenn du jël waaw parce que ñooñu ñooy ñu juboon société bi noonu la ñu meloon ñu ëpp noonu la meloon waaye société boo xam ne ñu ëpp c'est des xawana yaxuuduuna wala yu'tamanuun li yonent way saa saa wax waaw yàqkat yi ñun ñu ñëw ci gannaaw. nii lañ fi newee trahir tam jënd ñu wóoru suñu seede yi wa yashhaduna wa la yustashhadun wa yakthuru fihim as-siman waaw ñun ne fi suñu témoignage yi san vaut rien bu ja bu leen bu amee luñ leen dig ngir ñu ngir ñu def témoignage ñu tëj la wallahi ñu def collègue ndax am nañ ci intérêt waaw na ñu nekk abdul batni <laughs> wal farj ay jaamu seen biir seeni seen i pëy képp lañ waaw moom lañu xam noos kese lañ xam koo ci gis ay milliardaires yoo xamante ne kenn yënguwul waaw moo tax ci réew yooyu ngay dégg ay expression toog muy dox waaw ma ne toog muy dox fa yéen gaa yi di xalaat muy dox ne toog toogu nit yéen da ngeen di nelaw muy dox mais dox ga est dox la gu yara gu yàlla gërëm waaw yàlla gërëmu ci tos ndax alalu baadool la yi dara ñëpp bokk la ñuy jël di la ko jox en tant que sëriñ nga xam ne lii alalu ñëpp la nga jël di ci gundaa daata ko noos waaw jàpp na yaa ngi ci dara wallahi lasta ala shay waaw naan buur jox nangam nangam ceebal la nga leen wax lu leen neex rek tak corte bu ñu def nga tampoone ci kasewu ah approbation bi sëriñ fu sëriñ walla billaah ah léegi nag euh, société bu mel noonu moom <laughs> société bu mel noonu moom waxal walla xarej quoi <laughs> waaw waaw waxal walla xarej kenn amu fa kenn ay trahir man rek <laughs> da ngay ànd ak nit ba jàpp kii moom yéen a bokk combat moom demal ba ci biir. wóor na daa gisagul intérêt rek bés bu gisee intérêt te beneen kaaba noonu la lay summee summeeku ci yow comme ni jaam di summee yéeram wal iyaazu billah waaw waxoon naa la le politicien fii mu ne bés bu transhumé wala mu def yëfi kàccorte yooyu ngeen di wax moom il suffit mu expliquer pour moom explication bi mu doy na léegi nag eh, eh, si vous ne comprenez pas yéen a con wal iyaazu billah ñoom nag <laughs> jeex na ñu continue liñ nekk waaw waaw ah, de toute façon gars yi ñuy kaas sax lenn la dañoo bokkul ñi mos kese <laughs> waaye gars dañoo ñamoo dañoo àndul dañoo jotewul fa ñuy mose dong waaw bari nañuy coow bañ leen mase ëndee fa ñuy fa ñuy mose lañ ne misik ñuy def ay ay ay ay ay jepul ay tacticien ne gaal ngaa ngay waaja wadd naa daw génn naa daw génn balaa coow di am mu génn nag commencé di dénigré moom li nga xam ne waaye ay ay décennies ngi moom ci la dëkkoon moom masul woon a gis lool problème yi muy dénoncé tay ne moo tax mu jóge fa <laughs> no parce que daal jàpp ne gaal gaa gi tànge te ci suux la jëm te bëgguma mu suuxaale ndax moom weñ la ñoom mudabdabina bayna zalik la ila haula wala ila haula waaw ñoom dañuy comme weñ lañ rek fu fu fu suukar si ne fa la ñuy tag bokkuñ ci ñi bokkuñ ci ñe fi ñu bokk daal mooy ci seen intérêt wal iyaazu billah façon nit ñu mel noonu nag bés bu la yàlla nattoo ngay dund ak ñoom mooy <laughs> fais gaffe <laughs> mon vieux <laughs> fais gaffe mon ami fais gaffe waaw fais gaffe waaw lenn kese la ciy sauver te moo sauver woon ñi ñu jiitu woon ndax ñi mujj duñu sauver wu lu dul li nga xam ne moo sauver woon ñi jiitu woon mooy alquran ak sunna te moom lañ nekk nii mooy nañu topp ci yii xam jàngaleem yeneen ci may saa saa te di ci tënku même bu dee suñuy intérêt xaw naa wuteeg yenn yi nga xam ne gis nañ ko alxuraan waaw lépp teggin lañ koy teg de waaw lépp nit loo moom moom xoolal ni yeneen ci may saa saa doon def yeneen ci may saa saa doon loolu wax kaddu gu génn gàmm te moom lañ yeneen ci may saa saa moom lañu suñu borom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bul jàpp nit ñi di leen saagaaka di nit noonu. ak wax joo xamante ne nii du wax ju rafet joo xamante ne nii euh, mooy affaire ŋaññaate la waaw min muhammadin abdillahi wa rasulihi ah. bismillahi arrahmani arrahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi ila qaysar azim ar-rum waaw ah. waaw yonent qaysar ginoon a yées ñi nga fi wax ñi ñoom ñu nekk ay jullit qaysar leen ginoon a yées waaw ah. waaw moo leen ginoon a yées ndax moom ci kufru sax la newoon waaw yeneen tooy saa saabu bismillahi rahmani rahim lettre la lii de lettre la buy jóge ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu bi yàlla di ndawam jëm ci Qaysar azim Rum këm man ga fa Romain waaw moo tax chaque combat doit être loyal combat yi daa war nekk lu loyal waaw mooy lépp di tegu ci teggin ndax teggin moom lu mu la mayul leneen du la ko mayal ak Hamas ak fuggu ak nangam ak nangam déedéet waaw waaw te nit da ngay xam eh, eh, eh, moo tax ñun suñu kas suñu façon yii yii fu suñu façon yii xoolal buñ fekkoon yenn yi nga xam ne yenent bay saasaam ci boppam moo ko doon jël comme décision wallahi yàlla ci mbaaxam la def nekkuñu foofu si ñun ñëpp ay xawaar yi la ñuy doon dañuy mujj génn ci diine génn ci diine dañuy génn ci diine waxuma la li ñoom Seydina Omar radiyallahu keroog fara Hudaybiya bi yonent way sa sam signé accord yooyu Suhayl ibn Amr dëgg a am nañu meroon bi sa sam wax ak ñoom Seydina Omar bi mu meree mais yonent way sa sam mais yonent way sa sam xanaa yow doo yonent la gën a mën a ko am ah, ndax yàlla yónnu la ci dëkk waaw kas ko xoo woon ñu kene dañuy ñëw Makka ñu ñëw umra mu ne est-ce laa waxoon aj mi mënoo ko déedéet mu ne mais lan la ñuy jëlee jënd ak suufe ci suñu diine ak ñii nii mu dem wax ko Seyna Abu Bakar Seyna Abu Bakar wax ko la même chose bi ko yonent bay sa saam wax ne ko hé innahu rasulullah gis nga kii ndawu yàlla sallallahu alayhi wa sallam waaw te du wuteeg boroomam kon nag moyal ci li nga xamante ni mooy moyal ci moom Seydina Omar dal Seydina Ali ibn Abi Talib yonent way sa sa ne ko effacer bismillah euh, non mi Muhammadin Rasulillah Suhayl ne ko effacer ko parce que bu ñu xamoon na yow yonent nga doonu ñoon xare yow bismillah yi di effacer bind bismika allahumma yonent way sa sa ne Seydina Ali effacer mu ne du ma mu ne ko waaye wan ma fi mu kuñ ko bind mu wan ko ko mu effacer ko boppam kooku dal ñun bu ñu fa newoon non non loolu du ñu dara wax mukk ay xawaari dañuy doon génn ci diine jo ah non non non on se parle non non non ne ñu ngi ci dara di jaay fukk yeneen tamit sa sam d'accord keroog bi nga xam ne ci la Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amr bi ñuy signé yi rek mu jóge ne ak ci ay ci ay chaîne am pare bu ñu bi moom fexe na rëcc ci chaîne yi ñu ko jàppoon màkk di ko mbugal jullit la. ñëw ba ci yonent way sa sam fekk ak baayam a ngi taxaw di Suhayl ibn Amr bi waa Makka délégué mooy baayam mais baayam yéeféer la moom jullit la mu ñëw sànnee ko ci yonent way sa sam bàyyi ji ne yonent way sa sam di Suhayl kii laay njëkk appliqué accords yi ci yow yonent way sa sam ne ko mais Suhayl mais kii wagut mo mais mais signé guñu affaire bi dañ koy wax nii rek te nga ma may kii mu ne ko du ma la te boo ma ko boo ko dox boo ko joxaatul dootuma a def accord ak yow yeneen bi alei salaatu salaam ne kon ah kon yaa aba jandal yow abu jandal delluwaatal rek ci ñoom ñu leen ñu ne mais ñunen tibay san sala mais ñu delloo wat kii ci ñoy bëri ñu war koo bëggal di ko door moom di ko sonn ba ñëw ba taw ba ak si fi imaginer en bi ñuy am ci moom bu ñu ko fa delloo waatee mbugal yi ñu ko nar a yeneen twenty saa saam ne waaye delloo rek dégg gaa yi matul ñaari at suñu boroom ubbi Makka ci te waral te li ko waral mooy accord yu dëng yooyu ñoom ci boppam ña doon dicté ñoo mujjul respecté lañ doon dicté moo tax mbiru yàlla bokkul mbiru jàmm dal ak tey te ci yonent bi saa saam nga koy xamee waaw mais doo ko xamee ci ay leader yoo xamante ne nii fugg kese lañ am xamuñ sax diine walla iyaazu billaah wala buñ ko xamee bu dëf jotee ñu bàyyi ko di dëf la leneen ñooñu duñuy royukaay kon nag nañu jàpp ci rasulullah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi kon nag Seydina Umar bokk nii la doxalee hakim buur boo ko yoree wala borom bi jox la looy joxe nit ñi xamal ne du ci sa waaw moo tax mu ne ah maa ngi leen di seedaloo yéen jullit ñi anni a'ridu ala hakimin anni a'ridu alayhi haqqahu alladhi qasama Allahu lahu borom bi moo ko sédd waaw mu bañ waaw Seydina Hakim it continué ci li mu waxoon ba noonu lu génne àddina radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon ñu yem noonu ci jotaay bi ñëw inshallah ñu gis hadith bi ci tegu di hadith numéro cinq cent cinquante-deux di hadithu Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu warda fay ma jox la benn indice ghazwatu zaati riqaa lañ jëm da <laughs> ah ghazwatu zaati riqaa xamoo ko ah wa Qaynuqaa sawiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu uhdun waq'atul ghumami hamraa nadiirun riqaa'un riqaa'un ak moom. aywa la ko waroon xilaasu zone bi waxee léegi yow demal ci riqaa nga xool balaa laata ñu fiy ñëwaat question ndax boobaa dinañ def ni defoon xandax tuuti wax tuuti ban année la woon. ak yenn wutee ci am est-ce que da xandax comme est-ce an année bi ñëpp ci jugg ak lu taxoon ñu tuddee ko zaatu riqaa est-ce ñëpp ci dëgg dëppoo loolu ak yooyu laata ñuy dugg ci mbir mi mais duñ ci yàgg ah ndax de toute façon mooy ghazwatu Najdin ngir tamit simplifier la dañ koy woowe beneen tur ghazwatu Najdin ah xareb Najd fale ci est Saudiya tey ah kon <laughs> ah bul dugg ci maw'idun ndax maw'id mooy badrul maw'id ba Abu Sufyan doon wala Hubal ba pare joxe rendez-vous boobu ak si guñ ci mooy avant boobu la mu ngi diggante Nadirul diggante nadir ak maw'id ak badrunil maw'id riqaar <laughs> voilà en tout cas est loolu sax noonu ñëpp ci d'accord insha allahu taala kon bii di ñëw ñu dem ci najd <laughs>